ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa musaddiqan lima bayna yadayya mina tawraati wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi aayatin min rabbikum fattaqullaha wa atii'uun suñu boroom tabaaraka wa taala di ñu nettali ba léegi li nga xam ne moom la seydina isa almasiix ibnu maryam alayhim assalaatu wassalaam doon waxu banu israil ñi nga xamante ne nii ñoom la yónne ci ñoom muy ñoom yahuud yi même bu dee ne ñu ëpp ci ñoom alhamdulillah dañ koo lànkaloon ba ne woon sax dañ koy faat loolu nag mooy looy li yéeme mu ne wa musaddiqa moom ñuy nettali ba léegi lim leen doon wax yi nga xamante ne loolu lépp la doon def loolu nag jëliwu ko dara lu dul bi lu dul ci ndigalu borom di tabaaraka wa taala ak nam nam man mu ne wa musaddiqa waaye damaa ñëw di dëggal man Isa alayhi salaam li ma bayna yadayya li nga xam ne moom laa fekk ci sama kanam minat tawraati ji tawraat bii nga xam ne moom laa fekk téere bu barkeel bii ñëwuma di ko weddi waaye damaa ñëw ngir nekk koo xamante ne nii dama koy dëggal wali uhilla lakum waaye daganal leen dama ñëwit li tax sama boroom yónni ma bokk na ci ngir ma daganal leen ba'd alladhi hurrima alaykum lenn ci yi nga xamante ne nii dañ leen koo xaramal dañ leen koo xaraamaloon voilà donc comme ñu koy borom bi di leerale ci saar bii nga xamante ne ñoom moom de façon waxoon nañ ko seen charia moo doon li neexoon li nga xam ne lépp daganoon kullu ta'ami kaana hilla bépp ñam rek dafa newoon loo xam ne dafa noon ci waa banu israil lu dul lu israil seen maam di seydinaa yaqub di seen baay alayhi salaatu wasalaam lu mu xaraamaloon boppam looloo xaraama loo xaraamoon waaye bi ñu teengalee ko lu ñu ko gise woon suñu boroom daal di teengal diine ji seen kaw seen sharia daal di tar ci ñoom lu bari ñu daal di leen koy tere yi nga xam ne gisoon nañ ko ca suuratul an'am walillahi alhamdu wal minna léegi nag seydinaa isa nag yooyu suñu boroom da ci indi ak da ko jox tawraat ngir mu ñëw daal di injiil bokk ngir mu ñëw am yoo xam ne ci yu yu yooyu àtte yooyu yuñ leen xaraamaloon am yoo xam ne day ñëw daganal leen ko mu ne loolu it bokk na ci li tax sama borom tabaaraka wa taala daal di may yónni ci yéen mu ne wajitukum ba dikkal leen bi aayatin indil naa leen ci màndarga bu réeréy min rabbikum bu tukkee ci seen boroom buy wane ne moom dong lañu war a jaamu te moom kenn waru koo bokkaale te man nii jaamam la fattaqullaha kon nag ragal leen seen borom tabaraka wa taala te toppuy ndigalam te sori ay tereem wa atiyoon te na ngeen ma topp ndax manu ngeen a topp yàlla lu dul ngeen topp ma man Seydina Isa ndax mooy buntu bi nga xam ne moom la boroom bi teg kene ñoom moom ci moom la ñuy jaar alayhi salaatu wassalaam inna allaha mu wax leen nag lu leer ne leen boroom bi rabbi mooy sama boroom man mooma moom te moom dong laa war a jaamu wa rabbukum te mooy seen boroom yéen fa'buduhu wéetal leen ko dangeen ko jaamu moom dong te bu leen ko bokkaale hada lii ma leen fi wax nag siratum mustaqim mooy yoon wu coow wooral wi nga xam ne moom la jul moom la suñu boroom doon wax naan inna diina inda allahi lislaam te ñu giseen yonent yi ñi nga xam ne noo nee lañ doon wax ne ñoom ay muslim lañu kon nag falam ma lii la dem Seydina Isa wax alayhi salaatu wassalaam waaye nag malgré lii falamma ahassa bi nga xamante ne nii ci la xam daal di am xam-xam gis ne gaa yi daal du yëg kese de que loo xam ne daf ko daf koo flair xaw ko sentir daal déedéet dafa gis ne gaa yi isa minhumul kufra mooy gis ne gaa yi nii <laughs> ñooy ak kéefër mooy ne yahuud yi dañ ko yónni ci ñoom léegi gars yi di ko waajal ngir faat ko voilà léegi nag bi nga xam ne noonu mooy loolu la loolu lañ bëggoon mooy kufr ak yéeféer ke loolu ak kéeféer la mooy boroom bi tabaaraka wa taala yónnee la ab yonent amoo dara looy def gëmoo ko nga ne waaju loolu dëgg te andil na la preuve yi mu andil na la luy wane ne moo tax mu ne waji tukum te andil naa leen bi ayatin min rabbikum yay mandarga luy wane man mii borom bee ma yónni yéen seen borom moo ma wattaqullaha wa ati'un ragal leen borom bi tabaaraka wa taala te topp ma gaa yi nag bëgg koo rey moo tax mu ne falamma ahassa isa bi nga xamante ne nii seydina isa alayhi salaam ci la xame minhum ci ñoom yahuud yi ñoom waa banu israil al kufra mooy ak kéefër gi nga xam ne moo leen yóbbu ci ñu weddi ko ba pare bëgg ko rey xaala léegi nag mu ne leen man ansaar yi ilallah ana kan mooy ñëw daal di may dimbali jàppale ma ñu daal jëm ci borom bi tabaaraka wa taala mooy looy lan li ma leen fi limal ne leen hada siraatu mustaqim ana kan moo pare ngir taxawu ci ak man ngir ni nga xam ne noonu la ñuy jottalee mottali ba pare nekk ñoo xam ne dañuy taxaw ba ñu fi borom bi di jëlee ci li nga xam ne moom mooy yoon wi nga xam ne moom la ñu tëralal moom suñu borom kan moo may dimbali ci loo lële qaala mu wax alxawaariyuuna ñi nga xam ne ñooy xawaariyuuna yi ñii waxoon nañ leen ba ñu doon gis wa id qaala isa ibn maryam il xawaariyiin man ansaar ilallah ci suuratu saf loolu gisoon nañ ko mooy ñi weex tàll nga xam ne ñooy jagoo woo ñi nga xam ne yonent yi di leen jàppale te yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon am na xeet wu nekk yonent bu nekk am na ku lay defal loolu le koo xam ne dafa weex tàll sell ngir di la jàppale kooku nag ki ko gën doon ci sama xeet mooy az-Zubayr ibn al-Awwam alayhi ridwanullah kon nag loolu la gisoon nañ ko léegi nag ñoom ñooñu ñoom ñoo ko wax xawaari yuuna yoo yële gaa yi naan leen les sapo waaye li bu dee li chrétiens yi wax loolu moom du dëgg voilà apôtres yi moom nekku ñoon ay yonent te tamit lu bari ñu di tuumaal ci ay bàkkaar yu rëy yoo xam ne moom lañ leen di tuumaal loolu du dëgg voilà même bu dee ne da ngay gis ci tafsir yi am yoo xam ne dañ ko ciy indi ñenn ñi naan la ñu ngi ko jëlee ci Mawlana Ibn Abbas wala ñu ngi ko jëlee ci beneen saxaabaak yooyu waaye yooyu noonu wirul voilà wallahu ta'ala alam léegi kon bi mu leen laajee kan moo may dimbali jaan ñu dem ci yàlla kan moo dimbali ñu jàppale nekk ci diine yàlla ji soobu nu wii tëralin wi dundin wi ñu nekk ci comme ni mu ko bëggee xaalal naa ñi nga xam ne ñooy ñoo ñële weex tàll ngir di ko jàppale ne ko nahnu ñun de ansaarullah ñun ñooy dimbali ko ñun ñooy dimbali borom bi tabaaraka wa taala diineem ji ak yow amanna billah ñun dëggam nañ borom bi tabaaraka wa taala washhad bi seedeel naa ko ne ñun ñii de muslimuuna daal dinañuy wommatu lii bokkul ak liñ doon wax keroog rek ci li nga xam ne noonu la sayyidina Isa xam nga tuddoon mu ne rabbana e yow suñu borom amanna xawaari yu ne wax ne yow suñu borom ñun dëgëm nañ bi ma anzalta ci li nga xam ne moom nga wàcce mooy ci tawra ci injiil bi ak tawraat ba ko jiitu wattabana rasul te topp nañ sa ndaw bi nga ñu yónnee muy yonente yàlla isa alayhi salaatu wassalaam faktub naa yal nag ñu boole yal nag ñu boole ma shaahidiin ci ñi nga xamante ne ni ñoo gëm di seede lii tey seede na yow dong la ñu war a wéetale yow dong la ñu war a jaamu te kii nii Seydina Isaa nii sam ndaw la boole ñu ci ñi nga xam ne ñoo seede lool wa makaru makra kantaa yéeféer yi ña weddi woon ca waa banu Israël te ñoo ëppoon fuuf daal di collaborer ña yoroon nguur ga surtout jamono yooyu yële foofu la ca Jérusalem wa makaru makra ñu daal di def ay plan ngir daal di koy faat malgré tout wa makarallah borom bi tabaaraka wa taala moom nekku fi tëralantey plan mooy dogaloon na rëddoon na moom lim ne woon lii lay lii lay demee lool borom bi defoon na ko pare wallahu ta borom bi xayrul maakiriin mooy ki gën te moo gën a xam képp kuy teg plan xam na say plan fan la jëm te moom bu ko bëggee neenal xam na ni mu koy neenalee mu ne id qaala fàttalekul ba mu waxee allahu borom bi tabaaraka wa taala yaa ne ko yow Isa ibn Maryam alayhi salaam alayhima salaatu wassalaam mooy bi ko gaa yi bëgg rey wa makaru makram bi suñu borom dafa wax sayyidina Isa ne ko indi man kat mutawaffiika dama lay nelawloo daal di lay yëkkati voilà wa rafi'uka daal di lay yëkkati ilayya ci man wa mutahhiruka ma daal di lay yokk laabal min alladhina kafaru setal la ci ñi nga xam ne ñooy yu weddikatu yàlla yii ci yahuud yu bon yii la bëgg a faat dinaa la sempi ci seen biir seppi ci seen biir ba nga set wecc duñ la manal lu ñaaw liñ la bëgg a teg dara du la ci laaj laal daal waaye dinaa def alladhina taba'uk ñi nga xam ne ñoom ñoo la topp muy xawaari yu ne yii ak képp koo xam ne nangu ngaa nekk ci yoon wii nga nekk alayhim alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum dinaa leen def fawqa alladhina kafaru ñu nekk féete kaw ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla ci ñoom ñii ci yahuud yi ak ñi mel ni ñoom ilaa yawmil qiyaama ba bés pénc noonu lay demee te ñooñu mooy ñi ko gëmoon dañuñ woon doon des ba moo tax ñoom waraqatum nu nawfal ba nga xam ne ci la ñu gëm ba gisee màndarga yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne yow mii damay ragal ne yaay yonent bi nga xam ne moo nar a génn ko bu jàppoon ne yonent ci Seydina Isa la yem kon doonu loon wax loolu alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nag ne mënaa leen yëkkati fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyaamah ci kaw ñi weddi yàlla ba yawmal qiyaam te ñoo ñu jël relais bi te benn yoon lañ nekk mooy inna diina inda Allah l'islam mooy jullit ñi moom ñoo féete kaw saa su ne ñi nga xam ne ñooy yéeferu yahuud yi ak mushrikuuna yeeg ate yi bokkaalekat yi summa ginnaaw gi ilayya ci man yi marji'ukum mooy seen delluwaay fa na baynakum bu ko defee bu ngeen ñëwee nag dinaa atte fa ku mu na baynakum ma atte seen diggante li ngeen doon wute fii maa fii maa kuntum fihi taxtalifuun ci li nga xam ne moom ngeen doon wute ci wàllu ngëm-ngëm ak ngàllu pas-pas fa ammal ladina kafaru bu ko yi nga xamante ne ñaar ñi nga xam ne weddi wa naa leen te dinaa leen mbugal boo xam ne shadidan gu taratar fi dunya ci àddina gii laa leen koy njëkk a tege prémices yi mooy jël jaal benn mbugal gi wal axira waaye ca alaaxira dinañ fa daj ba gën a rëy wama lahum te du leen jaga du ñu am de min naasirin ñu am ku leen di dimbali bu ma leen teg mbugal mi fii ci àddina ak alaaxira wa amma alladina amanu ndaal ñi nga xam ne ñoo gëm seen borom te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf jëf yu baax yi fii ci kaw suuf fa yuwaffihim ujurahum sa borom de bu bero keroogee dina leen matal fii ci àddina d'abord ujurahum seen payut jëf yu baax wallahu te borom bi laa yuhibbu zalimin soppul te bëggul ñi nga xamante ne ñooy kat yi kat yi mu ne daalika lii nag daalika gis nga loolee daalika lii ma la fi nettali nat luuhu ñun ñoo la koy jàngal alayka ci sa kaw yow yonent mi alayhi salaatu wassalaam di la ko jàngal ci alquran minal aayaati ci laayaay boroom bi tabaaraka wa taala wa dhikril hakim ak tudd gi nga xamante ne mooy gu xereña gi muy alquranu rabbil alamin gi nga xamante ne mooy zikkar gi gën a xereñe gi gën a màgg mu ne inna mathala isa mu ngi nii loom lañ la doon wax Isa inda allahi fa borom bi tabaraka wa taala aadam moom misaalum aadama ca borom bi benn kese la xalaqahu min turab dafa bindoon ci njaal benn seydina aadam alayhi ci suuf summa qaala lahu kun fayakun ne ko nag waxal du wax ne ko kun nekkal fa yakun mu nekk mu ne nag lii mooy dëgg de alxaqu dëgg ji wax nañ la ko ci wàllu Seydina Isa ak Seydina Adam bu fi dégg li wax évolutionniste yi ñu bokki Darwin yeeg caaxaankat yooyu yeeg chrétiens yi di wax alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay tukkee te wax na la ko fala takun takun bul nekk mukk alayka salaatu wassalaam minal mumtariina ci ñuy dengi dengi ci dëgg gi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala